كنا واويل هذا غير مكتتم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم du xaa baaxul di xaa baaxul bi fati wal xasr ata ana xaa la daa quba indestidaadil jaxa booba yoor yoor bi tàng na bi tàng na loolu heure la palaas la ñu laaj dat nag mu ne fi hubbi mawlidi alkubeer huit ba dix deux muy dix sidde gi ko tiim di deux muy douze kon bésab tey bii la woon ci gane àddina kilo la wuyu boromam ci la dëgg Medinatul Munawara waaye da leen dimbale ci wayi lillaahi wa rasuuli boo gisee bu may ñëw du ma ànd ak benn benn woykat ormal a tax man dëjuma suma bopp fii Abdul Aziz ma fi dëj Abdul Aziz itam Xaaji Malik fi dëj Xaaji Malik Cheikh Tidiane Rasulillahi lu fi waay def rek su boppam ko defal lu fi waay def ku torop nag ñàkk ndox ndax sàmmkatum mbott mooy xam bay soox ëpp naa nag sax di wax sëñ bi dara ci loolu waaye war na kilifa bu teewee bàttali la lépp di def ci loo mën maa ngi ci suma xet li def yàlla tarbiya ak jaamu yàlla ak Abdou Aziz a tax ngeen ormal waaye woy woy jeex na sax ndax cinq lañu bëgg a jox kii te di naa ci des daayira bi ak yéen ku sawar <coughs> te nag ku ci doon dox bu jux ci Ibou Sakho ca këram wala ca Ndakaaru waa ci wala ca feneen te am soxla su Abdou Aziz war a dox dinaa ko dox. am déet fagu leen loolu. sikki nekku ci kañ. ñu bàyyi xel ci loolu. in istadaadi daxa fi hubbi mawlidihi jas mu nawaa rek la waaye liif gi bi ko Maodo indi réew yoo tax. bul defe na dafa fat jas mu nawaa bi xamuñu ko jasmu mu nawaa rek la waaye liif gi mu ci dugal réew yu mooy fekk araf wu néew doole nga funkil say tuñ wala say lex pour sarse jas mu nawaa nee na téere boobu ñuy wax jasmu mu nawaa fi xaasa ci xibaar bii ma la nettali ci heure bi na bi agsi ak fan yi mu ko dox ak gileem gën a mu mel soo fa demee xayra muktakim yi nëbbu ca dara mu nga fa fang waaw Maodo firi naa woy ba mu jeex bi waaw wi ci topp ma ne لي عمري للحاوين كل عولا في داري كل زوم نجم للهدم للكرم وصليا يا إلهي وليا أبدا أن محمدا المغتاب مولاننا لدى بني عمرين الحاوين كل عولا في دار كلثوم نجل الهدم للكرم وسليا يا إلهي وجزيا خير ملعنا محمدنا مختار مولانا لدى بني عمرو من حامين كل عولا في دار كلثوم نجل الهدم للكرم يا إلهي واجزينا عبدا عنا محمدا المختار في القدم sama ma ngi wax fii lu kenn mënu billaahi kenn mësul a gis topp nit rek jëlaloo daraam daraam daraam daraam daraam mu ngi àgg xubaa min samaniyati ayaam mu ngi àgg xubaa indistidaadi indistidaadi daxaa daxaa bi fatxi wa bil kasri duxaa daxaa duxaa mooy firi yoor yoor ak jant bi daxaa mooy firi kerak yoor yoor Maodo ne bi nabi si booba keroog yoor yoor gi wàññeeku na bay commencé dëgër ñu ne kañ mu ne fi hubbi mawlidihi bandat hubbi mawlidihi alkubeer ab lonk ha lonk huit ba deux si déggi di deux nga teg ko ci muy douze di fukki fan yaak ñaar mu ne jas mu nawaa jas mu nawaa rek la noo nag liif yi nag li rëw yi la jismu waa vi bul defe ne lif googu fot la wala njuumte réew ngir woy wi mu ne boo fa demee bi haada ci nii ma la waxe moom jismu nawa du dara loo xam ne nëbb na ko ci ñu tegoon ci nag woon woy waaw kañ xam nga ne naa la aw anaaxa aw jooju place xataa la masa ata anaaxa mu nga cëppeelu nag léegi ban na xam nga ànd ladaa bu ci nekk saraf la waaye dañu gën a jege ñante booy bind Maodo leetar xaaji Malik nim na Abdul Aziz Khalifa ind tiwaawoon ngay wax ne ladaa ab yi la daa gën a jege Inde Inde Sénégal la daa tëngëj gis nga bi la Maodo waxee fa mu wàcc mu dim réew di la wax nag ne barab ba mu wàcc ci ci réew ma gis nga keroog bi Rasulullah di dugg Medina juróom benni délégué de quartier par juróom benn quartier bu ci nekk nag bi ñu déggee jugug na bi dañu préparé seen dépense seen seen i ak seen drapeau ñoo koy deloo fi mu jëkk a wàcce nag la daa bani umrin mooy Maodo kuy mu ne alxaavina ñooy giir ga nga xam ne làq nañu kullahu lan gépp teraan ci juddu ci fit ci tabe ñu ne waa penc ma regal daal mu ne déet ci kër la daal xam naa kër ga mu dal parce que boobu mooy sopp ma ñu ne kan la mu ne indim góor gi ñu wax indimi muy jur këlzum la dee bani amrin awina kullu ola ah inda daari këlzum këlzum nag najlul idam idam mooy chef de village ba ci booba jamono wax na ñu ne ci semaine boobu ñuy ganale ne bi ci la génnaat dina sax Ah, ah, kër googu ci la dal giir googu ci la dal ñu ne Ababacar mi daawul tàggoog moom xanaa Maodo dafa réeroo bi ñu duggee dëkk ba mun a déedéet xaaral ma wax leen Ababacar kër gi ñu ko délégué mu dali fa ñu ne fan la mun a kan la بيت سعد صحبه العلماء دار الخبيب محاط اللمات العمام وضري بيدك في وجهي أبدا مولانا محدث بيت سعد صحبه العلماء دار الخبيب محاط الأمة العمامي يا إلهي واجزينا أبدا أنا عنا محمدنا المختار في القدم على كونه محدثا سحبه بيت الشعد ذهبه العلماء بيت الذئب wooy wi jeex mu yëkkati mubtada xabaar indi xaafiyaam bay bida bayti bidaanu mu ne daaru xube bi ñu ne waaw si mu ne muhassal amatul amal laa ilaha illa allah maa ahsanaha jadun ibne waqaz déedéet sa na ubay xusayma màkk am nañu ñeenti chahdun Medina nag ñoo ëppoon lu ñu tudd jahdun ak chaid bari na nañ ci amoon nañ ci lu ma juróom-ñeent kii nag alaaj Malik moo gëstu moo moo si gëstu comme ça ba dañu soxla na bi di ko seet si te ki ka daloo borom jabar te xale lu góor warul gis jigéen yoo xam ne laj laaj nabi yàlla bi laaj ci asxaabaam yi fi dëkk ndax kenn tuub na ci ku nekk célibataire ñu ne ko mu ne jeudi mu deen jox rendez-vous foofu ci kër jeudi di fa waxtaan ak ñoom ba tasaaroo jot ku ne dem di seen mbir mu mu di waxtaan ak hëbawoo saabaam ya bayta jadin ci kër jadi saaba yee mooy ñan al ulama ñu ne waaw de mu ne déglu leen daaru xubéy bi xubéy bi ku ñu wax xubéy bi gisee rek keroog ba Ababacar di agsikat ànd ak ne bi patron boobu mu fanaan këram dafa fekk jabaram di matu jur doom ji jigéen ak góor doom jooju jamono bi ne bii paatu fekk na mu masoor bi Ababacar di ko céetal ca lañ ko tàggee si Moustapha nga gis rek daaru xubay bi daaru xubay bi kër waajo ji ñoo xubay bi ñu ne waaw si mu ne mu àttal amati mooy tekkukaay mooy wàccukaay mooy dalukaay yi xaritam ba nga xam ne ci fépp lañu mën a ànd ci lépp lañu mën a ànd ba ñu newee ba bët set am courrier bu leen dab jóge màkka dabu si leen Maodo ne xam naa courrier ba xam la mu doon dox ak la ko taxoon a des ginnaaw ñu ne lan wax adrakahu laysul usudi ali maa diafi wa baada albadri lam yaqumi مصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار خلقنا مولانا هناك أدركه ليس اللسود علي, علي ما عضي عافي وبعد البدر لم يقومي وسليا يا إلهي وجسيا مولانا هناك أدركه ليث الوسود علي مع الضعاف وبعد البدر لم يقم وزيا يا إلهي وجدينا أبدا هل عنا محمدنا المختار في القدم تبني عمري هناك شق خبا خبا unaaka ci daari kër suum adrakuhu la ko fekk si nekk ali ali rakkam ji ñu wax ali kuy ali laysul uzudi bi gaynde bi gaynde yi rek beroo di gayndey neen mooy gaynde ci biir gaynde ya ku mu àndal maa di aafi ñi néewoon doole te amuñu ngàndaay ak ñi amul fit te bañ ko leen dab lañ ko délégué woon mu jiital leen indiwaale leen soo woyatee woy wi nag talmiinul bayte la ila salasati ayaam dee fa taxa bi mm-hmm. wa baadal badru lam yuqmi ila mm-hmm. salasati ayaam waaw kooku mooy talmiinul bayt mm-hmm. xaafiye bu daanu te wax bi àggul nga àggale ko fa ku bokkul ak tatmiimul bayt tatmiimul bayt moo di wax bi geex te amula loo ko mottalee nga wut loo ko mottalee kii nag wax bee jeexul xaafiye bi jeex nga mottalee ko fële kon da nga naan wa badal badri lam yaqumi ila salasata na tekk nag bàyyi ko foofu ma namusuti colonel Haaj Malik ne ne bi Aliou agsee mu fóon ko ñu njaral ko mu naan njooloor laa ngi tàng dafa dafa noppali ko rek sangu mu ne ana Omar mu ne maa ngi mooy nañ commencé binde tey histoire yi taarixa bi keroog lañ ko commencé ci bés boobu ci heure boobu kon nga yëg ne commencé wuñ ko ci juddu nabi jarab bi ngaa dégg commencé wuñ ko ci juddu nabi commencé wuñ ko bi mu takkee garaat bi parce que nabi dafa am ñetti dat datu juddu ta takk garaat bi ak datu toxute léeg-léeg Maodo nag indi la dat fekk rotal na ci suuf lëf su rotalee yonent gi fabal quarante teg ci li mu la jox su rotalee yónnante geeg la mu def màkk fabal cinquante taf ci li mu la jox ama udi moo taasan ala jalalin daaw fi safarin fokk nga fab rek cinquante deux teg ci onze am soixante trois tey ku noonu yàlla na ko yàlla dolli leer dollil nu ko doomam ji sëtam yi dina bi jaayi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Eh, eh, man am naa yaakaar lool ndax kaar melow ñi nga xam ne moom lañu yàlla sédd te billaahi laa wax xam naa ko de xam nga ngiñ bu dee dëgg lu muy jural jaam fan wu gàtt ak wërsëg wu damm ndéem dëgg la waaw ne billaahi te li nga wax di dëgg day wàññi wërsëg di gàttal fan kon bu dul dëgg nag nit yàlla yi dina ñuy ormaal baat boobu ba ku leen giñ loolu ñu deful it ñu bañ gis naa ko ñu dagg loxoom nitti yàlla la giñ ko càcc fabu ko ñu ne ko giñal mu ne tur yàlla duma ko tudd ngir àddina ñu ne ko soo ko tuddul tuuma dal naa la de mun a dagg sama loxo bee gënal tudd ko ñu ne tàppit loxo bi muy naaj dañ ko ormal dañu ormal ñooy def lu waaye wax rek ne billaahi bitaay daymaanikum walaay si euh, euh, looloo tax kaar booy gi ñitam waaye nda dama ne billaay wallaay tallaay xam sidaaji Malick doy na sens yi nit doy na liggéeyu doom liggéeyu ndey ci doomam xam ko waxuma aju ko waxuma aju ma ci moom aju ci moom rek de xam ko ndax wëliyu la wu doxal fonction yonent yonent ba gën a sell sax ci yonent gën a sell sax ci yonent yi yal na nu yàlla taas ci barkeem yal na nu yàlla taas ci barkeem yàlla bu ñu gémmiñ jàpp mukk mukk la yabtilina allahu jalla jalaaluhu bi baliyati haazal waliyu abdul aziz euh, euh, waykat wa def na yàlla sa nattu yi li muy yàlla boo ci boole ma jox ginnaw Cheikh Tidiane waaye sa nattu yi li muy réy yàlla ci nun yàlla boo ci boole ñu jox waa kër sidaaji Malick ginnaaw mbaal islam bi jaay sëriñ amina amina stajib doana wala tuxab si seen mbokk Ibou Sakho di talmis yi xaaj Abdul Aziz di xaritam di doom baayam moo leen doon wétti lañu teg yéen ci ku tedd ki waxoon naa ci ci ci sama la ma doon def ca télévision bi avant première ba wax naa ci ne tëj leen bitik yi ak magasin yi ak bureau yi jiital gune yeeg jigéen ñi dem ca réception ba réception bu mag ba boo xam ne rasul lay wàcc ànd ak escorte bu am doole euh, euh, waa ju ñu wax jibril ak mikaayil ak asrafil asrail foofu laa yem nag dama xamoon ne àddina laay waxal waaye Cheikh Tidiane it cala waaye fële ca rajo ba waxuma fa woon loolu euh, ma leen avion baa ngi retiré mu ngay dal nag ci mahat ci aéroport aéroport Jibril ci jamono bii ngeen a fan la aéroport fan la fan la avion bay na ngeen ko waaw kañ waaw kañ ma ne Tiwaawoon ak bépp place bu ñu tàntal ne bi daw leen dem ca teeru kon nag réception baa ngi bëgg a tas góor gu baax gi kaar ak ke ko e këyiroon e, te ne lu jiitu mu ñëw àddina lu fi ñëw moo ko moo tax mu ñëw fi ngir préparer waaye ba mu demee luñ la ñuy commencé di yóbbu rek jëleetuñ fi dara nu jàngal nun ñëpp fatiha astaghfirullah salaatul fatihi defal ko xalifa bi hadiya mu jëm ci sil salaam ba àgg ci saydil wujoodi ñu diigal ci ñu diigal ci sunu lépp ak lépp ñëpp seen njaboot gi yàlla na leen ko yàlla sàmmal bi jaay rasulillahi ak sunu njaboot ak njabootu bépp ñu gaa yi ku fi indi bàkkaar yàlla na set wecc wecc wecc ku fi indi tiis yàlla na ko yàlla moom ku am di jàngoro it yàlla ko yàlla faj ah, sunu borom dara am xejul ci nun waaye sunu dara yëlëm na ci léppam dara yàlla xejul ci ñun waaye sunu lépp yërëm yolom na ci léppam sunuy tooñ njéggalu ma ko ëpp sunuy aajo denc ma ko ëpp sunu ñaawteef sutura ma ko ëpp yàlla na jëfanteeg nun ci noonu ñu jàng ñaan gi jox jamhiye bi ñu jekkal yu nu guddi gi ci lu ñu xam ak façon bu ñu xam benn waxtoo ci des président alaaji Njaay alaaji ma ne président jotalal gaa yi këf gi ñu def ñaan gi nag Uh, astafirullah fàtte woon naa uh, uh, ngeen may nu tuuti jam ñaye bi Sidi Hadj si sànni ci baatu tëj ñu jox leen mbir mi ngeen kii ko Jóob maa ngeen ndokkeel ñëpp ku ma jógeñ jox naa la sama loxo ku ma sori jox naa la sama xol asabla ku ma jege fii jox naa la sama loxo ku ma sori sànni naa la sama bët ku fàdd jox naa la sa xol sama xol yàlla na ko teewewaat ay yoon ay yoon yu baree bari ci yokk ci saayir ak gën a jege yàlla yàlla bu ñu regg genn regg gu ñu mooy yàlla regg goo mooy yàlla moom di xiif ba dee ko gën yàlla bu ñu am benn dërëm bu dugg fu neexul yàlla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 شاء

جاري يا من ألا كل شيء فما ألا فقداري فليتركني بحبي وليس يعلم شاني يا أمين أراه ما قد أراني يا من على كل شيء كما على فقداني لا أستفيق وراما ولست في المتوالي يا لواس ولا لله لحاني يا من ألا كل شيء كما ألا فقداني لأن شيخ سقاني لأن شيخ سقاني من فيضه بالبنان يا من ألا سرت ذا يماني يا من على كل شيء يا من على كل شيء كما على فتباني فقل لي ما رمشاوا فقل لي ما رمشاوا به ينادي المتداني يا من أعلى كل شيء يا من أعلى كل شيء كما أعلى فرحتاني يا من باري خديجاني يا من باري خديجاني هناك ضوء الأماني يا زماني يا من أعلى كل شيء يا من حلى كل شيء فما حلى فقدري ومنكرا فضل شيخي ومنكرا فضل شيخي تجاني حيث يقباني يا من

إلا إن شئت صدق إلا فمثبتا امتهاني يا من على كل شيء يا من على كل شيء كما حلا فحلاني يا كعبتي وحكيمي وزمزم أمني وأماني يا من على كل شيء كما أنا فهداني من لاحقي وقديمي إني بشوق